qul hal yastawi al-a'maa wal-basiiru am hal yastawi adh-dhulumaatu wan-nuur am ja'aluu lillaahi shurakaa'a khalaquu ka khalqihi fatashaabaha al-khalqu 'alayhim qulillahu xaw qulillahu xaaliqu kulli shay'in wa huwa alwaaxidul qahhaar suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya fukk ak juróom benn mu ne qul waxal ba léegi yow seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam laajal mu yéeféru Qurayshi yi nee leen man rabbu samaawaati waa ana kan moom moom asamaani juróom ñaar wal ardi ak suuf yi qulillah yow man ngaa tontu léegi yow rasulullah alayhi salaatu wassalaam ndax loolu ñoom d'accord nañ ci qul wax leen ne allah mooy borom bi tabaaraka wa taala qul wax leen nag bu boobaa waa afattaxastum min dunihi awliya waa ginnaaw bi ngeen xam ne moom moo bind asamaan yeeg suuf moo lan moo tee qul wax leen afattaxastum ndax da ngeen di jàppe min dunihi liif ko bu ngeen ko waree jaamu awliya ay parandoo ñoo xam ne ñeneen moom ngeen di ut daal moom di leen jaamu ay xërëm laa laaya alhamdulillah te ñoom ñoo ñëlekat laa yamlikuuna li anfusihim nafan wala darra ñoom ma ñoom waxuma la yénde waaye xërëm yi ñoom seen bopp ñoom dañoo mënalul seen bopp nafaan benn njariñ wala darran mënuñoo bijjil seen bopp njariñ te mënuñoo jañal seen bopp lor qul waxal yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hal yastawi al-a'ma man de maa ngi leen di laaj yéen waa Quraysh ak yéefér yi ba dinay tukki hal ndax dina yem hal yastawi ndax yemoona ndax yem na al-a'ma ki nga xam ne njàccaar la moom day gis wal basir al-a'ma ki nga xamante ne nii moom aveugle la mooy silmaxa la mooy xolama silmaxa wal basir ak ki nga xamante ne nii moom boroom bi defal na ko xolu bëtu xolam di gis est ñaar ñooñu ñoo yem wala ki nga xam ne moom du gis ñu yóbbu ko foo xam ne masu faa dem mooy ay bëtam dafa muuro ak ki nga xam ne moom day gis di xam fi mu jaar ba mën a moytu yi nga xamante ne nii ñooy danger yi est ce que ñooñu ñoo yem am hal tastawi zulumaat wala boog est ce que moom dina yem li nga xam ne mooy lëndëm yi wan nuuru ak li nga xam ne mooy leer am wala boog ñoom buñ la laaj leen ba léegi jaalu lillahi shuraka ndax dañoo defal borom bi tabaraka wa taala ñoo xam ne daal ay associé moom lañ mooy ñoo xam ne daal ñoo bokk mbir mbir yi daal ci moom daal ci bind beeg yooyu ba buñ koy jaamu ñu war leen cee boole ñoom ñooñu nag nga xam ne ñooy bokkaale yooyu ñu ut ndend yooyu ñu ut ñoom xalaquka xalqi ko ñoom boo dañoo bind daal ka xalqihi comme ni borom bi binde ñoom loolu lañ binde laaj leen waa xanaa lool moo xew dañoo defal borom bi ay shuraka yoo xam ne ñoom lañ koy bokkaaleel yoo xam ne ñoom dañoo bind comme ni borom bi tabaaraka wa taala léegi nag ba mu ko defee que ñoom bind nañ comme ni borom bi bindee fatashabaha al xalqu alayhim léegi nag mbind mi daal di jaxasoo ci seen biir ba moo tax daal xanaa looloo leen dal ñoom waa Quraysh waaye borom bi lii da leen di laaj mais xam na ne mooy da leen di sànni laaj boo xamante ne nii ñoom ci seen bopp xam nañ ne lii nii jaaruwul waa léegi nag mu ne qul waxal nag alqulillah waxal ne borom bi tabaaraka wa taala moom de xaaliqu kulli shay'in moo bind lépp. mooy loolu ab laaj la bu laaju du laaju boo laajal ma leen ko mooy lii inkaar la mooy ne taw que ne ci mu waay ñoom waaye xam nañ ne moos këri borom bi moo bind lépp comme ñoom niñ koy recréer niñ koy niñ koy waxe kon suñu borom ne qulillah waxal ne borom bi tabaaraka wa taala xaaliqu kulli shay'in mooy aji bind lépp wa huwa ta moom alwaaxidu mooy kenn alqahhaaru mooy ki nga xamante ne nii moo noot féete kaw te yéegut jaamam yépp daal di leen noot léegi nag suñu boroom tabaaraka wa taala xam nga lii mooy lan al ama wal basir ak yooyu mooy ki nekk ci njub ak ki nekk ci gréer est ce que ñoo yem loolu lay wax noonu rek léegi nag moo tax mu naan ndax est ce que li nga xam ne mooy ay lëndama ci leer benn lañu léegi nag suñu boroom tabaaraka wa taala mu ne muy joxe benn misaal nag boo xamante ne nii day gina leeral li nga xamante ne nii mooy xéewala mim def waaye tamit yéeféer yi bu ko defee daal ñu daal di ciy gis ne wax dëgg yàlla nag jaamu ji ñuy jaamu leneen daal ay affaire caaxaan la daal suñu boroom tabaaraka wa taala ne anzala minas samaa imaa ne borom bi tabaaraka wa taala de anzala mooy ki nga xam ne moo wàcce mina samaa'i ci niir yi maa an li nga xamante ne nii mooy ndox léegi nag mu ne fa saalat léegi nag ndox ma ba mu wàccee nga gis nag ndox ma di di di roogalaat bari di taw awdiyatan fa saalat awdiyatun bi qadariha nga gis li nga xam ne mooy xur di daal di waame yi xur yi daal di nekk loo xam ne ay waame yu rëy di génne di daw ci li nga xamante ne nii mooy ca xur ya nag nga gis mel ni xur yi après danga naan waa xanaa xur yi ci boppam ñoom ñooy sotti ndox mi di ko génne nii ni nga xamante ne nii noonu daal la ndox mi di rombee di daw waaye suñu borom ne bi qadariha ci loo xam ne nag lu nattoog la lu tolloog la nat borom bi natt ne loolu mooy jaar ca ndox lay wàcc loolu moo fay daw de loolu na nag mu ne wa faxtamala saynu zabadan rabia ba mu ko defee nag léegi nag mooy ba nga xam ne ci la jóg ndox mi daal di daw nga gis mu daal di yenu li nga xamante ne nii ci kaw kaw ndox mi après xam nga ndox mi buy daw noonu nga gis mu daal di fuur nga gis mu daal di jël loo xam ne ca kaw lay ne fuur zabadan rabia nekk ca kaw nag daal di yéeg yi nga xam ne ñooy nekk ci kaw yi nga xam ne mooy yu baaxul yéeg yi mu ramasser ci yoon wi loolu lay wax ni nii na wa ak tamit ci li nga xamante ne nii moom ngeen di taali seen taal di ko di ko jafal di ci taal fi ci safara si ibtigha nekk ñoo xamante ne nii da ngeen ciy sàkku li nga xamante ne mooy mooy or ak li nga xam ne mooy or ak euh, xaalis nga xamante ne nii dañ koy dugal li ngeen di dugal ci biir ndox mi mimma wa mimma yuqiduuna alayhi li nga xam ne moom ngeen di dugal kon mooy yi ngeen ciy dugal ci safara si wa mimma yuqiduna alayhi ak li nga xamante ne ci li nga xam ne moom ngeen di dugal ci safara si finnaari ci biir di ko ci dugal muy takk ibtigha hilya ngeen ciy ut li nga xam ne ay takkaay ak lool muy ci woor yi ak li nga xamante ne nii mooy wurus yi aw mata'in wala li nga xamante ne nii ay fer la ak li nga xam ne mooy cuivre ak yi nga xam ne përëm yi nga xamante ne moom ngeen ciy dugal ci biir safara si ngir di ci ut lan li nga xamante ne ay ndab waaye di ci defar yoo xam ne yu ngeen di dundee la mu ne loolu aw mata'in kon zabarun mithlu mu ne loolu tamit am na ak loo xam ne taq-taq la comme zabat ndox ma bu ñëwee jaar ci xur yi daw ni muy yëkkatee yenn saleté yi nga gis day nekk ci kaw bant yeeg yenn yeeg déchets yi nekk ci kaw loolu après mu ne naka noonu it yi ngeen di dugal mooy forgeron bi yi muy dugal ci biir taal bi ay safara seeg yooyu ngir di ko tëgg mooy mi nga xam ne mooy feer bi wala or bi wala li nga xam ne mooy xaalis bi ak përëm léeg yooyu am na loo xam ne lu ci baaxul la loo xamante ne nii moom la naan zabatun mithlu lu mel nekk ca ndox ma loo xam ne mooy da koy dindi loolu la kadhalika mu ne naka noonu yadribu allahu al yadribu allahu alhaqqa bil wal baatil naka nii la borom bi tabaaraka wa taala nekk loo xamante ne ci lay sadde alxaqa mu li nga xam ne mooy dëgg misaalum dëgg wal baatil ak li nga xam ne misaalam neen ni nga xam ne dëgg noonu la leere ak ni nga xam ne noonu la ay neen leere fa am ma zabadu kantaa li nga xamante ne nii mooy nekk ci kaw di jóg te baaxul nekk moo xam ci li nga xam ne mooy ci waame bi la jóge wala li ngeen doon taal nga xamante ne nii mooy li nga xam ne mooy la ca baaxul comme al kiir li nga xam ne booy kii di ko di ko ëf forgeron bi ci taal yi mu koy ëf loolu nga xam ne li ci baaxul lay dindi ci feer bi ba nga xam ne ne weñ gi nga xam ne daa xomaangoon loolu xomaag xomaangoog di deñ ba set loolu mooy zabat gi mu ne nag fa amma zabadu kon li nga xamante ne nii mooy li nga xamante ne ni mooy loolu baaxul ci sew ci waame yi buy jaar ci ndox ci ci ci ci xur yi wala li nga xam ne mooy yi ngeen di lakk ci seen feer yi ci seen safara yi fa yadhabu jufaa moom day dem nekk loo xamante ne nii lu ñu sànni la loo xam ne day nekk neen nga xam ne mooy loolu bu ko feer bi tëggee bu baax nga taal kii bi bu baax mooy yooyu feer bu xomaagoon weñ bu xomaagoon yooyu xomaag xomaag yi loolu deñ gi muy deñ ak dem gi ñuy dem loolu wa amma ma yanfa'u an-nas kanta li nga xam ne mooy jariñ nit ñi ca la nga xamante ne mooy ca ndox ma waaye la nga xam ne moo ya ngeen dugal ci seen safara ci or ak wurus ak li nga xamante ne xaalis ak përëm yoo yëlee yooyu ngeen lakk ko ngir mu gën a baax la ciy jariñ nit ñi moom fa yamkusu fil ard mooy des ci suuf si ngeen jël ko man cee defar ay takkaay ak ak ay li nga xam ne ay ndab ay cin ak lu ne mu ne nag kadhalika naka nii misaal mii yadribu la borom bi tabaaraka wa ta'ala di sadde al amthal li nga xam ne mooy misaal yi lii nag misaal la muy wane na alquran bu ñëwee nii la mooy la ca baax mooy la nga xam ne mooy li baax li nga xam ne alquran ndax day ñëw indi lépp ma baax waaye mooy la nga xam ne loolu la borom bi tabaaraka wa taala di woote mooy wàcc gi muy wàcc alquran day mel ni luy wàcc ci xolu jaam yi léegi nag ña nga xam ne comme rek ni ndox mi di wàcce ci xur yi la xamante ne nii mooy li baax mooy mooy ñi gëm yàlla am li nga xam ne mooy kóolute dañ koy mën a jàpp ñi nga xam ne nag moom gëmuñu dara ba am amay sikki sàkka ñoom nan la ñuy def ñoom dañ ciy weddi ko waa nekk di ci di ci di ci sikki sàkka léegi nag loolu nga xamante ne nii mooy la ñuy am ca alquran nga xamante ne nii moom day mel ni la jóge ca taw ba waamewoo ba mu jàllee yooyu yu mooy yooyu noonu moom loolu la am ci alquran moo tax ñu naan alquran suñu borom doon wax naan affaire bi day nekk ñoo xamante ne nii moom alquran comme yonent ci lay sa sa waxoon ne na laka aw alayka day nekk lay pour yow wala contre yow ndax ñoom alxuraan lañ jël au lieu ñu jàppe ko xam ne mooy li gën li borom bi wàcce te kàddoom la ñoom ñu jàppe ko li gën a yées quoi di ci sabooteeg di def lu ne di ko weddi kon loolu moom ñu jàppe ne taw tawba comme ne ba lay nekk ca kaw bu ñëwee lay lay daw ak tamit weñ gi nga dugal la nga xam ne moom lañ ciy lakk bam deñ mooy gis nga takk yooyu ñoom loolu lañ misaale alquran loolu lañ ko jàppe voilà loolu la borom bi tabaaraka wa taala di misaal nii li nga xamante ne mooy ki nga xam ne mooy war ju ngëm yàlla gi ak ki nga xam ne gëmut dara